أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu alhamdulillah rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fi lbaabi alxaamisi wa sab'iin ba'da al-mi'a an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala as-safaru qit'atun mina al-'adaabi yamna'u ahadakum ta'aamahu wa sharaabahu wa nawmahu فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله متفق عليه kon al'imaamu mu ne tekki nahmata maqsuuda wala nahmata maqsuuda kon al'imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ni ñu tudde buntu bi ci jotaay bii ñu génn lool kese moo moom loo ñu jëloon ndax dafa am solo quoi dañ koy sàggane voilà dañ koy sàggane lool moo taxoon ñu taxawoon ci bu baax ci côté ni mu tudde buntu bi baabu istijaalil musaafiri istihbaabul musa taajilul musaafiri rujuu ila ahli ila qada haajata buntu bi wax gaawe gi euh, aji tukki ji di gaawe delloom ca këram ca dëkkam fam dëkk bu dee ne faj na aajoom ba pare loolu mu nekkoon mëmbëstal moo xam ne mu ama am solo la képp kuy déglu xadiis bi kese bi yaboo nga boole joale ci loolu waaw euh, ndax dina tax euh, yoo xam ne duñ ci mën na ñëwaat ci biir hadis bi nii bon dinañ ko amaana ñu daal di ciy tudd yenn yuñ tuddoon bi weesu parce que nit mën na ñëw tudd déglu hadis bi kese voilà te lee mëmbëstal kese la woon mooy ñim tuddoon bunt bi kon nag mu indi fi waxoon nañ la benn xadis kese la fi al imaamu alxafizu an-Nawawi rahimahullah daal di indi muy xadis bi mu ne an abi hurayra muy xadis neuf cent quatre-vingt-quatre mu an abi hurayra ta mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu taala anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na safaru tukki tiqatun ab min al adabi ci mbugal yamna'u moo tax day tere ahadakum kenn ci tukkikat bi bu tukk kenn ci yéen bu tukkee taamahu ñamam day tax appétit ba nga amoon da koy dagg tekkiwul ne waa du lekk non jubluwul ci lool mooy na mu doon neexe du ko neexe <laughs> daba xanaa mooy ku du tufu tufu tufu tufuuli bi sax <laughs> xanaa mooy kii mooy koo xam ne du xaaraan kat sinon xaaraan yooyu dérangé leen de daa mel ni <laughs> Ah, non yow duñ façon général la ñuy wax yaa vay yow tamit ah yamna'u day tere ahadakum kenn ci yéen taamahu ñamam waaw ni repaawam yi doon succulent wi di neexe muy am appétit du ko am wa sharabahu waaw waaye day at day empêcher kenn ci yéen muy naan nam doon naane dëgg-dëgg waaw ak naanam daal ñu gis ni ak lekkam naanam daal wàññeeku na waaw wa nawmahu ak ay nelaw waaw say nelaw nelaw fi nga dëkk sab néeg moo gën a confortable boo tukkee ba ba ba bañ jox la fenn nelaw la tëddal ne waaw man ngaa man ngeen a dal fii man ngeen a kii indi la mbaaj yeeg yooyu indil la tamit la ngay kii boo ko tëddee dina wute moos ak sab néeg léeg-léeg première guddi gi xanaa nga nekk soono boo xamante ne nii moom boo tuddoon ci lal bu ami fel sax di nga nelaw xanaa loolu waaw léegi la bu dee yooyu moom man <laughs> kii rek ndax da ngay départ mais gis nga bu loolu wóor na say nelaw du xóot da nelaw nii mais say nelaw du xóot waaw du xóot comme ni nga xam ne boo newoon sam néeg ni mu doon xóote waaw moo tax lool la daan wanaw ma xuu léeg-léeg sax nga we rek cekkan ah tukki bi tax bi nga ñëwee foofu eh, bon foo xam ne fa nga dal mais manoo nelaw ko tëdd nga tëdd mais manoo fexe ba nelaw lool tukki parce que euh, dog la tukki bi dog la ci ci li nga xam ne mooy mbugal <laughs> fa ida kon nag comme que lii lépp daa waral fa ida qada ahadukum bu kenn ci yéen daal di Euh, daal di euh, matale dox euh, daal di matal ahadukum kenn ci nahmata imaamu yi ci su mu ne wu maqsuda mooy la ko taxoon a jóg boo doxee ba sa yitte ga la taxoon a jóg nga def ko min safarihi te taxoon nga tukki la taxoon nga tukki boo ko xasee def fal yu'ajjil ila ahli na dellu nag na gaaw dellu ci ay ñoñam fa nga xam ne fa la jóge woon ba muy tukki ca ay ñoñam mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafiz al buxaari solo na ko noon taalibeem bal imaamu muslim abul xusayni rahmatullah alayhima léegi laaj bu bi mooy est ñaar doon nga ko solo ñu ne déedéet. bi al Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra ci solo na ko la wax lu tax may rek <laughs> ma tuddee Maalik rahmatullah alayhi ah. moom soloo na ko ci Muwatta kitaabul jaami' maa yu'maru bihi min al-amali fi safar naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad soloo na ko ak al imaam Ibn Maaja al-Qazwiini al imaamu al-Buxaari rahimahullah en fait euh, bi euh, <laughs> euh, madaar bi mooy Malik quoi imaamu Malik <laughs> mooy pivot bi hadis bi ci moom la jaar léegi après dinañ la wax. <laughs> <laughs> dinañ dugg dinañ taxaw di tuuti ci eh, ci nga xamante ne nii mooy taxrij bi tuuti insha allah kon al imaamul Buxaari rahimahullah kanta moom eh, bon andi na ko ci kitaabu eh, abwaabul umra baabu safari qit'atun min al adab andi na ko foofu waaye andi na ko kitaabul jihaad wa siyar baabu sur'ati fi sayr ak kitaabul at'ima hmm, baabu dhikri ta'aam léegi euh, bon léegi nag nañ jël bu njëkk bi comme moo lëkkaloog suñu bunt bi as-safaru qit'atun min al-'adab ci abwaabul umra mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama mu ne nettali nañu imaamul Bukhari Abu Abdillah mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ di Abdullah ibn Maslama di Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harithi Abu Abdirrahman al-Madani al-Basri rahimahullahu ta'ala muy al-Qa'nabi qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Malikun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 Ah moom fiqa la rahmatullahi alayhi sëriñu imaamu Malik al-Madani an Abi Salih moo ko jëlee ci Abu Salih di Zakwan as-Samman az-Zayyat eh, borom import export rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata moom moo ko jëlee ci Sayyidina Mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi hafizu sahabati al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala as-safaru qit'atun min al-'adhab yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu fa idha qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi noonu la ko al-imam al-Bukhari indi fi kanta al-imam Muslim wa Abul Husayn moom benn bërëb la ko indi kitabul imara babu as-safar qit'atun min al-'adhab mu ne al-imam loolu nag baabu yi waxoon nañ la du imam Muslim masona def baabu nangam <laughs> téereem bi kitaab kese baab yi ñoom imam an-Nawawi ku mel ni ñoom yi ñoom ñoo ko def ndax euh, def shara bi euh, moom foofu mu andi bi <coughs> moom jëlee na ko ci sëriñ bi ko imaamul al kii euh, Bukhari jëlee nii muy Abdallah ibn Maslama ibn Qasib al-Qanabi déglul moom nag tàllale yu bari la ci <coughs> Muslim mu ne haddathana Abdallah ibn Maslama ibn Qanab gis nga ah, imaamul Buxaari lu mu wax dane haddathana Abdullah ibn Maslama kese foofu la yem kanta al imaamu uh, Muslim mi <coughs> kanta imaamu Muslim ibn al-Hajjaj moom dane haddathana Abdullah ibn Maslamata ibn Qanab voilà gis nañ ko sànq al-Harisi al-Qanabi rahimahullahu ta'ala moom mii la imaamu Maalik dañ ne ko ah Abdullah mu ngi ñëw de ma Maslama mu ngi ñëw waaw <laughs> <laughs> léegi imaamu Malik ne léegi muy jege si ko mu gi jege de imaamu Malik ne ay bu juble leen qumu ila xayri ahlil ard <laughs> jóg leen ñu gàttandu ki nga xamante ne ni <laughs> moo gën ci ñuy dox ci waa suuf allahu akbar tam taalibeem la woon donc kon xam nga ne imaam mooy imaam moom newul ci seen fair play yooyu nga xam ne ñun moom la di di wax yoo xamante ne dese ñu ko gëm ko <laughs> waaw xam nga ne imaam Malik bala ne kii moo gën ci ki gën ci ci kaw suuf jamono ji mooy kii waaye kooku xam nga ne kooku noonu du n'importe kii quoi te taalibeem la de mais Abdallah ibn Maslama <laughs> ibn Qana al-Qanabi al kon imam muslim ci moom la ko jëlee wa ismail comme imam al-Bukhari wa ismail ibn abi Uways wa abu Mus'ab az-Zuhri wa Mansur ibn abi Muzahim wa Qutaybah ibn Sa'id qaalu ñoom ñëpp haddathana Malik <laughs> dafa dajale sëriñam yu màgg yi saway Abdallah ibn Maslama mu ne wa ismail ibn abi Uways mooy ismail ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways nga xam ne kii eh, eh, moom imam Malik moo doon nijaayam parce que sœuru imam Malik Euh, bu ji euh, sërëm moom moo doon yaayam muy al Ismaïl ibn Abi Uways Abu Abdillah al Asbahi al Madani comme nijaayam imaamu Malik rahmatullahi alayhi imaamul Bukhari day jële ci moom wa Abu Mus'ab az-Zuhri ak sama beneen sëriñ mam imaam Ahmad euh, Muslim ah, muy Abu Mus'ab az-Zuhri tuddoon Ahmad ibn Abi Bakr al-Qasim ibn al-Harith ibn Zurara ibn Mus'ab ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi Abu Mus'ab az-Zuhri ci surtout ah, Sayyidina Abdurrahman ibn Awf ah, léegi <coughs> moom mu ne ak moom tamit ak sama ah, gis nga am na ñaata Abdallah ibn Maslama ak Abu Mus'ab ak keneen ah, parce que imam Muslim dafa dafa dafa dafa dafa dafa karawaase wa Mansuur ibn Abi Muzaahim ak sama ñeenteelu sëriñ di Mansuur ibn Abi Muzaahim di Mansuur ibn Abi Muzaahim Bashir at-Turkiyu al-Baghdadi rahmatullah alayhi mawlahum al-Katibu rahimahullahu taala wa Qutayba ibn Sa'id ak ki nga xam ne cinquième mooy Qutayba ibn Sa'id de Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi mawlahum al-Balkhi Abu Raja al-Baghlani rahimahullah moom itam ponkal mi nga xam ne kenn dootu ko <laughs> présenté <laughs> mu ne xaalu mu ne siife sama juróomi sëriñ yi yëpp nag ñoom ñëpp man imam muslim haddathana ñoo nee nañu ki leen nettali mooy malikun di malik ibn anas ñu ngi gis sànq imaamu daaril hijrati haa mu ne taxawal am naa ci beneen càllale am na sama beneen sëriñam bi gina ponkal nag sëriñam yi yëpp kii muy tudd nag moom la gënoon a takkool te moom la njëkk daanaka njëkk jële ci moom léegi nag mu indi kooku nag mu nekkoon moom it taalibe imaam Maalik boo xam ne moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne bu imaam Maalik toogoon waxoon nañ imaam Maalik du jël téere bi di jàngale di wax nit ñi di dégg déedéet ñëppay toog kenn ci taalibe yi di jàng waaw moom ard la doon gis mooy euh, sëriñ bi di déglu ngay wax bu paree mu confirmer li ñu ñëpp kii di kii bi moo ko lii nañ ko ko nii la ko soloowe léegi sëriñ boobu nag lay indi mu ne wa haddathana xaakoon beneen càllale te nettali nañu ba léegi man imaam Muslim Yahya ibn Yahya at-Tamimi lo mu ne wallafdu lahu mu ne te nettalem Yahya ibn Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali Abu Zakariya an-Naysaburi moom loo si yowoon ci rayhanatu Naysabur u neex kat bu neexu Naysabur <laughs> waaw fleur bu neex ba bu Naysabur moo doon Yahya ibn Yahya nga xamante ne wallafdu mu ne nag kaddu yi nag yii may indi fii nag ci hadis bi ginnaaw bi ma tuddee samay leen sëriñ yi ma ko jëlee ci ñoom ñëpp waaye yi nga xam ne moom laay taamu tey indi ko ci sama sahih bi man muslim sama sëriñ bii ma mujjee tudd nag moom laa taamu indi ay kàddoom yi nga xam noo loolu la ko sore léegi mu ne qaala mu ne Yahya ibn Yahya sama sëriñ boobu dane sëriñ la tamit imaamul Bukhari mais imam muslim moo pour lu muy jëlee ci moom mu ne qultu li malikin Yahya ibn Yahya comme que wax naan daa bokk ci ñi doon liir taalibe yi nga xam ne ñoo doon liir ci kanamu imam Malik te buñ doon commencé dañ koy defañ mu ne qultu damaa wax li malikin sama sëriñ di Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati borom giir mi nee na dama koo wax ne ko haddasaka Sumay ne ko nettali na Sumay mooy al-Qurashi al-Makhzumi Abu Abdillah al-Madani mi ngi sànq ah Makhzumi mawlaahum na nag an Abi Salih muy Zakwan Ah Abu Salih az-Samman az-Zayyat gis nañ ko sànq ci riwaa Imaamul Bukhari an Abi Hurayrata anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala as-safaru qit'atun min al-'adhab yamna'u ahadakum nawmahu wa ta'aamahu wa sharaabahu fa idhaa qadaa ahadukum nahmatahu min wajhihi gis nga min wajhihi ca wàllam du kenn fajee aajoom ca wàll wam jëmoon tukki fa fal yu'ajjil ilaa ahli na gaaw dellu ci ay ñoñam benn bi ma ko waxee Imaam Maalik noonu la ñuy defee ard qaala mu ne ma naa am ah, kay mu ne waaw nii laa ko nii la ah mu ngi nii nii la kon lii nii la ko al imaamu muslim daal di solo léegi nag eh, hadith bi li taxoon sànq euh, bi ma ne <laughs> imaam Maalik mayre parce que eh, eh, en fait bi daa am ñeen ñuy wax ci hadith bi tuuti am lu ci lees ci wax. te loolu imaam al-Hafiz xajar def na ci bahth bu am solo ci bunt bi bu abwaabul umra baabu safar qit'atun min al-'adab mu ne <laughs> an Sumay qawluhu an Sumay kadha li ak ruwaat an Malik waaw dañuy def lii côté taxrij la nañ taxaw tuuti parce que dafa am solo te dina tax tamit boo ñëwee euh, reetaan nag ba nit ñi kii war nga leen a mosal ci lu tax ngaree nag <laughs> mu ne kadha nag nii nag li akthari ruwaat ñu ëpp ñu ko solo dañ ne an sumayin an malikin non an malikin an sumayin na ko noonu ñi ko jëlee ci imaamu Malik ñi ëpp ñoom dañ ne imaam Malik dane an sumay en lool loolu li ci ñenn ñu lu mooy est-ce que imaam Malik hadis bi ci moom la ko déggee dégg euh, est amul ko mu suti loolu la ñenn ñi di soupçonné <laughs> moo tax mu ne wakada huwa fil Muwatta naka noonu ci Muwatta imaamu Malik ci boppam an sumay moo fa nekk léegi ma ne la kaay loolu la imaamul xaafizul Euh, kii wax nu mu tudd euh, euh, Ibn Hajar ñu ngeeg Muwatta kitaabul jaami' kaay ñu wax ko mu leer maa yu'maru bihi min al-amali fi sabara ah ki nga xam ne mooy beneen Yahya ibn Yahya bi nga xam ne moo jëlee Muwatta ci imaamu Maalik mooy al-Laythi al kooku Yahya ibn Yahya bi mbokku taalibeem loolu mais kii woo Muslim Yahya ibn Yahya rayhaanatu Naysaabuur mu ne wa haddathanii Maalik te Maalik nettali na an Sumayy gis nga an Sumayy mawla Abi Bakr an Salih an Abi Salih an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala as-safaru qit'atun min al-'adhab yamna'u ahadakum nawmahu wa ta'amahu wa sharabahu fa idha qada ahadukum nahmatahu min wajhihi falyu'ajjil ila ahlihi nii la ko imaamu Malik indee ci Muwatta an Sumayyin di jëlee ci Sumay waxul ne haddathani Sumay yaa ngi dégg lu tax léegi nag moo tax imaamul Buxaari imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne an Sumay bii nag naka noonu ñu ëpp ñu ko jëlee ci imaam Maalik an xam nga an parce que an bu dee ci koo xam ne du fiqa wóorul mooy mooy leerul parce que buñ ne an diw ah moo tax mu an an nga ne an loolu nëpp nëppal kat yu bari tadlisman yu bari mudallisuuna yu bari. rahmatullah alayhim dañ doon utiliser kàddu googu nga xam ne leerul xam nga boo nee an ah, alhamdulilah bu ma nee ah, an Thierno an nangam léegi moom mu jële fii mu ne kan xam nga ko prudent man na jàpp ne man mii damaa déggu Thierno boobu muy wax mu wax moo ma nettali ndekete yoo mooy man mën naa dégg wax ji feneen mu ñëw rek dégg naa ko feneen ñu ne moom moo ko wax mu ñëw rek ma ne an Thierno mooy mbir mi leerul mais bu dee ku wóor la koo xam ne da pare daje na ak waajoojee wala loolu charte la ci imaamul Buxaari yi teg te loolu mooy li gën dëgër waaw imaam Muslim daa jàpp ne mu'asara doy na ak waa bu dee ñaar ñu wóor lañ bu bu mu an anee baax na waaw bu nee an parce que ku wóor la bu nee an jëkki ku wóor mooy mbir ma ju na imaamul Buxaari yi nag rahmatullah chartam moo gën a dëgër dafa jàpp ne loolu rek doyul ñu nekk ñaar ñu wóor kese mu'asara kese loolu doyul il faut minimum que ñaar ñooñu daje nañ loolu loolu sax que ne daje ba mu nee an ñu jàpp ne ñu xam ne waaw kon an bi mooy comme que daja woon nañ dañ koy dugal foofu mais bu nee an rek parce que wóoroon nañu c'est possible moom mu jële ko ci keneen léegi nag ñenn ñi loolu la ñuy soupçonner fii mais imam Malik wër na <laughs> mooy kan yow ida zukiral ilmu fa malikun najm la imam Shafi'i wax bu ñu tuddee xam-xam Malik mooy biddiwu xam-xam mooy leeral gaa yi kon nag <laughs> kooku taxul ñuy wax mais euh, quand même du tee euh, léeg-léeg euh, nit ñi dañuy seet mais est-ce que hadis bi wér na est-ce que jokkuloona wala déet jokkaloo na parce que wér na feneen moom wér yii wér waaye loolu baxs boobu kenn manu koo tere kenn waaw <laughs> moo tax ñeen ñi ne moo tax imaamul mu ne ne ko nii an bii an sumayyin noonu la ko ñu ëpp solo naka noonu muwatta bi ñu yor sax looloo ci dem waaw boobu imaam maalik ci boppam dane an sumay waaw wa kadaa huwa fil muwatta mu ne waaye wa sarraha Yahya ibn Yahya an-Naysaburi an Malik bi tahdith Sumayyin lahu bihi waaw waaye nag mooy soupçon bi abul <laughs> ndax Yahya ibn Yahya boo la gis léegi sànq ci euh, riwaay imam Muslim bi biñ ne wa laftu lahu dane haddathaka waaw dane damaa qultu li Malik damaa wax man Yahya ibn Yahya maa wax Malik sama sëriñ bi waaw ne ko eh, haddathaka waaw nettali na la Sumayyun an Abi Salih an Abi Hurayra ba mu jeexee ca suuf imaam Maalik ne waaw ne ko nettali na la Sumay imaam Maalik ba mu waxee ba mu jeexal ca suuf imaam Maalik ne waaw mu ne kon loolu da loolu lay wax nii moom imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne imaam Yahya ibn Yahya moom leeral na an-Naysaburi rayhanatu Naysabur rahimahullah jëre ci Maalik que ne imaam Maalik Sumay moo ko nettali directement <laughs> waaw Sumay tax bi tax bi si Sumayyin lahu bihi rahmatullahi alayhima mu ne waaye wa shadda Xaalid ibn Maxlad mu ne waaye nag tumurankeel na nekk na ko isolé wu dew Xaalid ibn Maxlad an Maalik foofu moom Xaalid ibn Maxlad moom dafa bokk ci ñu jële xadiis bii ci imaamu Maalik moom au mu ne an Sumay kese déedéet dafa xaala an Suhayl waaw Suhayl la fi indi mu ne loolu badala Sumay à la place de Sumay mu ne loolu axrajahu ibnu Adi al imaam ibnu Adi moo ko solo mu ne wa zakara ad-Daaraqutni mu ne al imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi tudd na anna ibna al-Maajishuun rawaahu an Maalik an Suhayl aydan waaw mu ne naka noonu imaam ad-Daaraqutni nee na ibnu Maajishuun nga xam ne taalib imaam Maalik la woon moom itam solo na ko ci imaam Maalik au lieu ci Sumay imaam Maalik jël ko Sumay mu ne Suhayl waaw Suhayl ibnu Abi Saalih Zakwaan mooy doom ji am ñu ne Suhayl moomu ci la ko imaam Maalik jële foofu imaam Ibn al-Majishun mu ne soloo na ko noonu mu ne aydan fa taaba Xaalid ibn Maxlad kon ci kaw noonu mooy kii topp na Xaalid ibn Maxlad mooy kon mooy Ibn al-Majishun bu boobaa Xaalid ibn Maxlad miñ naan dafa wéete ci mbir mi kon da ngaa ah est-ce na ci parce que kat su may kii nu mu tudd euh, Ibn ibn euh, ki nga xamante ne mooy euh, euh, ibn Majishun kat solo na ni Xaalid ibn Maxlad mu ne laakin qaala Daaraqutni mu ne waaye imaam Daaraqutni bi mu tuddee lii da ne inna Abaa Alqama ah, al-Qarawi tafarrada bihi an ibn Majishun mu ne waaye suuf que ku ñu naan Abu Alqama al moom moo ci wéete jëlal yi ci ibn Majishun wa annahu wahima fii imaam ad-Daaraqutni ne moom dafay def def le ah non non non non du du Suhayl Sumayla moom boo juum ne imaam Maalik ci Suhayl la ko jële kon ba léegi kon mbir ma lañ waxoon ci Xaalid max la day day sax kon que ne moom moo ci beru mu ne war a waawu Tabaraani imaam al-Haafiz ibn Hajar ci al mu ne te soloo ko ba léegi imaam at-Tabaraani an Ahmad ah jële ko ci Ahmad an Bashir at-Tayaalisi mu jële ko ci ki nga xamante ne Bashir at-Tayaalisi an Muhammad ibn Ja'far al mu jële ko ci beneen taalibu imaam Maalik di Muhammad ibn Ja'far al-Warkaani jële ko ci Maalik mu ne foofu an Suhayl moom mu jóge Suhayl mu ne waaye suuf kay ma boobu wax fa Muusaa ibn Haaruun mu ne waaye nag ki nga xamante ne moo ko jële ci Muhammad ibn Ja'far al-Warkaani di Bashir at-Tayaalisi beneen mbokku taalibeem di Muusaa ibn Haaruun mi ko jële moom jële ko ci warkaa al-Warkaani comme moom moom mu jële ko ci imaamu Maalik moom dafa wuteet moom mu nii boobu moom Muusaa ibn Haaruun dane an Sumayyin waxul an Suhaylin comme li nga xam ne noonu la ko euh, ki nga xam ne Bashir at-Tayalisi waxe mu ne nag qaala ad-Daraqutni mu ne qaala wax na ad-Daraqutni al imam ad-Daraqutni nee na rahmatullahi alayhi mu ne haddathana bihi Da'laj mu ne Da'laj da nettal nañu ko waaw an Muusa jële ko ci Muusa qaala wal wahmu fii hadha min at-Tabarani wa min shaykhi mu ne nag gis nga def def léegi sax darul ci imam at-Tabarani la <laughs> <laughs> ak sëriñam <laughs> ñoo ñoo ci wala boog aw aw wala boog min shaykh yi ci sëriñam bi Ahmad waaw ñoom la kenn ni ci ñoom la wa Sumay huwal mahfuz Sumay mooy ki nga xam ne moom lañ dugawul ci Imam Malik jëloo ko ci Suhayl Sumay mooy ki nga xam ne moom mooy ki ñu takk mooy ki nga xam ne mooy ki Imam Malik jële ci hadis bi fii riwaayati Malik qaalahu ibnu adi mu ne li imam ibnu adi moo ko wax mu ne wa axrajahu daaraqutni ba léegi wa ghayruhumaa wa lam yarwi an sumay ghayru maalik mu ne imam daaraqutni ak kurul euh, ñoom ñaar mooy ibnu adi ak imam ad-Daaraqutni ad-Daaraqutni ak ñeneen ak ñeneen ñul ñoom nee nañ eh, walam yarwi an Sumay te solowu ko ci Sumay ghayru Maalik ku dul imam Maalik mu ne lii nag toxal bi ko toxal mu ne qaalahu ibnu Abdul Barr al imaam al haafiz moom moo ko wax thumma asnada an Abdul Malik ibn après mu jël càllaleem ba ci li nga xam ne solo ba ci Abdul Malik ibn al qaala mu ne qaala Malik mooy ibn al Majishun mi loo sànq <laughs> taalib imaam Malik la mu ne imaam Malik dane man de xaw ma Malik lii nag moo ma reetaal loo woon sax affaire bii nii kaddu gi imaam Malik di wax <laughs> mu ne man de xaw ma man Malik <laughs> daa ma fa taw imam Malik ne man de <laughs> Mali ahli al-Iraq yas'alunani an hadith as-safaru qit'atun min al-'adab imam Malik ne man man day jaaxle naa waa Iraq mooy borom xam-xamu Iraq yi lu tax ñuy jóge Iraq ku ci ñëw di leer lu hadith boobu ci man di ma laaj naan ma ah di ma laaj ci hadithu as-safar mooy hadith bi ñu nekk tukki qit'atun ab dog min al-'adab ci mbugal man de xaw ma lu tax waa Irak daal man Maalik daal bu ñëwee rek di ma laaj ñu bari ci ñoom di ma laaj xadiis bi nee fa qiila nag ba mu laaj imaam Maalik bi mu waxee jaaxleen boobu wax ko taalibe yi ah am nag ku ko ne ñu ne kon ah <laughs> fa qiila lahu lam yarwi an sumay ahadun ghayraka nag ne ko sëriñ bi xam nga li tax <laughs> ñoom ñu lay laaj mbir mi di laajaat di dëgërlu mooy parce que euh, hadith bi kenn solowu ko jële ko ci sumay ku dul yow yow imam Malik <laughs> mooy ah loolu moo tax nag gars yi di leerlu quoi waaw <laughs> ah léegi nag imam Malik xamul woon li xew mu ne ah fa qaala law araftu ma haddathtu bi mu ne kon de bu ma xamoon hadith bi doon mu ko nettali <laughs> waaw mu ne nag wa kaana Malik rubbama arsalahu li dalik mu ne lii nag moo tax léeg-léeg imaam Malik bu doon nettali xadis bi da doo ko doon irsaal day ne waaw wax euh, xadis bi saamu tudd càllalem ne al al safaru euh, qit'atun min al adab <laughs> mu ne raw war a waaw Atiq ibn Yaqub <laughs> mu ne tasaloon a xadis bi Atiq ibn Yaqub an Malikin jële ko ci imaam Malik an Abi Nadr boobu mu jële ko ci Abu Nadr beneen sëriñ ku uute Sumay beneen sëriñam an Abi Salih mu jële ko ci borom import export Zakwan Abu Salih mu ne wa wahima fiihi aydan an Malik mu ne lii tamit da ciy def def la jële ko ci Malik akhrajahu Tabarani imam at-Tabarani moo ko euh, solo wa Daraqutni ak imam ad-Daraqutni mu ne wa rawahu rawaat mooy lii def def la waaw waawani abin nadra mu ne wa rawahu te soloo na ko rawaat ibn al-Jarrah rawaat ibn al-Jarrah soloo na ko an Malikin fa zaada fiihi moom moom mu jële ko ci Malik yokk ci beneen sanad isnaadan aaxar beneen sanad fa qaala an Rabi'a mooy imam Maalik jëlu ko ci Rabi'a ibn Abi ibn Abi Abdurrahman muy Rabi'atu Ra'i loolu moom def def la anil Qaasim mu jëlu al-Qaasim ibn Muhammad loolu ibn Abi Bakr radiyallahu anhu jami' an Aisha mu jëlu ko ci bàjjanam di sayyidatu Aisha wa mu ne wa an Sumay ba pare jëlu ko waat ci mu jaar ci Sumay menn bisnaadihi ci sàllaleem boobu fa zakarahu mu tudd ko qaala ad-Daaraqutni axbara fiihi Rawwaad ibn al-Jarraah imaam ad-Daaraqutni da waaye hadis bii rawaat da cee juuma xoola nim jaxase affaire rek <laughs> wa akhrajahu mu ne ne soloo na ko ba léegi ibn Abdil Barr min tariq Abi Mus'ab mu ne imam ibn Abdil ko ci yoonu Abu Mus'ab mooy ci sëriñu imam Muslim na bokk moom an Abdul Aziz ad-Darawardi muy Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi nekkoon foofu la ca Medina <laughs> waaw moom da doon toogandoo imam Malik bi fekk jotaay imam Malik yu bari waaw taalibeem la woon en même temps rahmatullah alayhi moom euh, euh, euh, xaritam la woon <laughs> jële ci moom en même temps mu jële ko moom tamit ci Suhayl waaye bokk nañ ay sëriñ mu jële ko ci Suhayl an abihi Suhayl jële ko moom ad-Darawardi mu jële ko ci Suhayl du doomu Zakwan Abu Salih moom mu jële ko ci baayam mu ne wa hada yadullu anna lahu fi hadith Suhayl aslan imaamul euh, Haafiz na Hajar mu ne lii kon day wane ne hadith bi jaar ci Suhayl loolu am na cosaan parce que imaam ad-Darawardi euh, moom mooy mooy tolloloog moo tolloog imaam Maalik jële ko ci koo xam ne imaam Maalik ñenn ñi nee nañ am na riwaay yoo xam dañ ñoon ñenn ñi dañ ne ci moom la ko jële jële ko ci baay ji muy Suhayl an Abi Saalih euh, mais ñu ëpp Sumay lañ ko jële Sumay an Abi Saalih waaw mais mu ne nag le fait que al imam ad-Darawardi Abdul ah Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi jële ko ci Suhayl jële ko ci baayam loolu day wane ne kon Suhayl hadis bi wér na ne jaar na ci moom tamit ba ci baayam ba ci Seydina Abu Hurayra kon am na cosaan wa anna Sumayyan kene kon bu boobaa Sumay lam yanfarid bi Sumay kon wéetuwul ci li nga xam ne mooy hadis bi bu moom kese ko nettali parce que Suhayl moom it jële na ko ci baayam di Abu Euh, Salih Dakwan Az-Zayyar As-Samman borom import export borom diw yi rahmatullah alal jami mu ne wa qad akhrajahu imam al-Hafiz Ibn Hajar ci al-Fath abwab al-umra wa qad akhrajahu mu ne te dëgg-dëgg solo na ko Ahmad imam Ahmad fi musnadihi ci musnadam bi min tariq Sa'id al-Maqburi ci yoonu Sa'id al-Maqburi an Abi Hurayrata moom nag Seydina Abu Hurayra mu ne wax nañ ci ñëw mais bon nañ jàll nañ ñuy wax rek jàll wax rajaw dafa na ko Ibn Adiy al imam Ibn Adiy min tariqi Jamhan euh, ah, mu ne na ko ci yoonu Jamhan an Abi Hurayrata aydan waaw mu jëlee ko moom itam ci Abu kon falam yan farid bi Abu Salih kon Abu kaw jëlee ko Seydina Abu Hurayra moom itam wéetu ci loolu la imam euh, al-Hafiz Hajar bëgg lijjanti mooy hadis bi bu ñu jàpp ne daa nekk xarib koo xam ne benn nit kese ko indi voilà wala kenn ci wéetu déet waaw bu dee côté euh, Sumay gis nañ Suhayl doomu Abu Salih mi ko Sumay jële kooku it jële na ko ci moom bu dee ci Seydina Abu Hurayra gis nañ ñeneen Jamhaan jële na ko ci Abu Hurayra waaye it bu boobaa loolu dañ koy gise ne kon mbir mi kon Abu Salih wéetuwu ci mu ne wax rajo ad-Daaraqutni wal Haakim min tariqi Hishaam ibn Urwa mu ne eh, al imaam ad-Daaraqutni ak imaam al Haakim solo nañ hadis bi jaare ko ci yoonu Hishaam ibn Urwa Eh, ibn Zubayr moom Hisham jële ko ci baayam eh, di Urwa mu jële ko sayyidatu Aisha bi isnaadin jayyid ci sanad boo xam ne bu jayyid bu baax la kon nag bu boobaa sayyidina Abu Hurayra ci boppam bu boobaa bu mu lay soteel par <laughs> étape par étape ne la ku ci nekk ci ñu ko solo du yow rekk ci wéetu hatta saxaaba bi du moom kese ko jële ci leen saa ndax sayyidatu Aisha muy sayyidina Abu Hurayra ndax sayyidatu Aisha soloo na ko ci sanad boo xam ne bu jayyid la falam yanfarid bihi Abu Hurayra kon sayyidina Abu Hurayra wéetu imaam al-Hafiz nag ginnaaw bi mu defee bahtu nafis bi mu ne bal fil baabi waaw ngir tëjë mu ne bal am na li am ba mooy fil baabi nekk na ci buntu bi an ibn Abbas Abdallah ibn Abbas ci sahaaba yi ci boppam radiyallahu anhu ma soloo na hadis bi ni wa ibn Umar ak Seydina Abdallah ibn Umar wa Abi Sa'id al-Khudri moom itam solo wa Jabir Seydina Jabir inda ibn Adi ci ibn Adi bi asanida waaye na càllale yi ma la wax fii da'ifa yoo xam ne yu wëradi la waaye loolu day wane ne kon mbir mi bu sayyidatu Aysa moom dëgër na loolu day wan ne kon wéetu ci kon lii nii <laughs> bahsun nafis la <laughs> na lu tax waaye rag bi ma da jaaxle lu waaye rag dina laaj xadiis bi <laughs> ne ah xadiis dañoo jàpp ne yow solo ci sumay loolu la tax mu ne bu ma xamoon kon du ko nettali waaw ma léeg-léeg mu irtaal ko mais xam na ne leer na xadiis bi jëlee na ko ci ku wóor sumay te wóor na waaw loolu dañ ci xame ne xam-xam mooy léeg-léeg am na loo xamante ne mënoo ñëw ne bon man daal bu ko ñu bari euh, xam-xam man daal lu nekkul mutawaatir bu ma ko jàpp sinon kon lu bari doo ko jëf ah ci diine ji lu bari dina da doo ko jëfe waaw déedéet l'essentiel mooy est ñu que ñooñu wér na imaamu Maalik wax nañ la su may fiqa waaw kenn du ko laaj Abu Salih moom ko fi laaj ñu jàllale ci fenêtre bi borom zakwaat zakwaat zakwaat borom import export moom niñ ko fi gis daa bari az-Zayyaat as-Sammaan az-Zayyaat as-Sammaan az-Zayyaat ah léegi moom mu jële Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu <laughs> moom moo demoon eh, ànd ak Suhayl ne dama ànd ak sama baay ñu dem Sham ñu ma gis leen ñuy gisoon nañ ko fii bi ñuy wax ci wàllu nuyoo yi waa ahlul kitaab bu leen leen jiite ci bu leen njëkkali di leen nuyu ci eh, la tabda'u ahlul kitaab bi bi salaam ah leen leen njëkkale di di nuyu fekk ñoom ñu leen nuyu ah mu ne seen ba nee sama baay Abu Sa'd ne leen yéen bu leen def lii parce que kat Abu Hurayra nee na yeneen salaam la dégg mu ne mu wax loolu voilà kon kooku mooy Suhayl ak baayam Abu Salih radiyallahu ta'ala anhu kon ginnaaw taxrij bi euh, lii lu am am solo yaa fay wax naa la bul jàpp na am solo parce que euh, loolu mooy ci xam-xam la bokkuta da nekk di sàkku xam-xam il faut pas tout temps rek nga jàpp na mbir yi ñëw jàll wala euh, comme ça déedéet <laughs> waaw akbar kon léegi ginnaaw loolu nag ñu ñëw ci ban lëkkaale la am beneen jàngat ak suñu bunt bi ñu nekk ñu ne lëkkaale bi am mooy yeneen tamit saa saam sopp guñ sopp euh, tukkikat bi bu paree la muy def mu daal di gaaw dellu këram la ko tax a jóg ndax yeneen saa salaam nee na as-safaru tukki ab dog la ci. li nga xamante ne mooy mbugal mooy euh, metti ji ciy jóge ak ak ak ma euh, humeur bi ngay am lu kii daal yow daal doo fri sa yaram yi daa mel ni léeg-léeg xatta ci wàllu sa organisme ni nga doon évacuer say déchets sax doo ko mën a noonu ni nga doon demee toilette mu simple bu dee sa kër ak yooyu tem nga dem après nga amaale ci euh, tukki foo xam ne yow mën nga toog bés bi yëpp doo dem toilette parce que da ngaa mel ni da ngaa xaw a seere wala daa am loo xam ne daal parce que yu am. waaw loolu am nañu muy dal du ñëpp lay dal nag voilà yooyu noonu mooy alam googu nga ciy jële ak coono ci yéegu wàcc même bu dee avion laa ak lool yow rien nga ñëw escale yi taxaw fii wàcc xaaral beneen gars yi dañuy épuisé wu takat avion lañ yéega ñu leen di servir añ ak ndékki wala ndékki ak ak collation waaye teewul ñu ngi sonn wàcc tëg tëg waana àllaa ji moom de mu ngi nelaw moom de voyage bi daa sonn waaw parce que vol bi jël Royal Air Maroc dafa xaw a yàgg nangam ak nangam te bi mu ñëwee fee daa guddee euh, jas <laughs> dafa guddee kii yoog yooyu bagage fi laata muy génn sonn na moom daanaka te kooku avion la jël léegi imagine ñi nga xam ne ñoom jëlem niñ doon jël wala seen tànk wala mbaam wala berkelle sa <laughs> di dox yu sori dugg désert bi wala àll bi suuf see poussière beeg lépp leen di fekk kenn du leen servir dara lu ñu servirul seen bopp bu seen zaat seen provision jeexee <laughs> ñu xool ne nan lu ñuy def yooyu yëpp euh, kon mooy coono boobu euh, ak dox gi ak tamit la nga miinoon hmm, comme ni ko imaam al-Hafiz waxee la nga miinoon nga xam da nga koy bàyyi waaw ya nga miinoon doo ñëwee sa waay summi say dàll jëlum ndox tàngalum ndox dugal say tànk ngam yooyu madame di la toppatoo wala ku am madame wala madame yow monsieur di la toppatoo bu dee monsieur la bu galan te lool moo jaadu <laughs> gars yi bu ñuy affaire soxna borom kër ñoom dañ naan rek yow góor gi madame di la toppatoo mais madame tamit dañ ko war a toppatoo ah, ah oui mais defante ko war a toppatoo mu ngay toppatoo alquran loolu la wax yéen da ngeen a nekk libaasul hmm? ñoom dañu nekk seeni libaas yéen ngeen nekk seeni libaas waaw kon loolu il dégg diine quoi moo tax façon wax yooyu <laughs> ñoom ñoom dañ leen di dégg dañ dégg rek xam ne fii yaa problème quoi ni ñuy waxe rek saa <laughs> na libaasun lakum wa antum libaasun lahunna la ñu alxuraan wax way <laughs> soxna yi seeni yére liñ te loolu yére da ngay takkook moom waaw te yére da nga koy toppatoo na mu gën a rafet ngay bëgg mu feeñe noonu ngay feeñe noonu yow tamit wa antum yéen góor ñi yéen jëkkër yi ñoom libaasul yéen si ay ay yére ngeen lahun na ñeen leen lu ci ñaaw rek lu ci takk ci yére bi koy gaaw defaraat ah mooy dañuy prendre un soin waaw faut que les deux euh, euh, se prennent en soin waaw loolu mooy diine ah mais nekk fi rek waaw manam daal nay toilette nay kii Ibn Abbas waxoon moo fi na radiyallahu huma man damay toilette tool sama soxna comme ni ma bëggee moom mu may toilette tool allah ñooñu de ñoom la yonent bi salaam daal di yar te ku mu yar doy na eh, ñun ñu fi match yooyu moom yowoo ngeen ba ko moom. yow sa borok rek ngay jam boo xamante ne kenn xamul bon waaye yow ay mbabal quinze sawaay boo.